Sufyaan ibn Wakii' Sufyaan ibn Wakii' xam nga yàgg gis nañ say xadiisam waaw moom moom moom dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa am une confiance folle waaw wóolu lool ki nga xam ne mooy scriptum bi ki koy ki nga xam ne moo doon secrétaire am bi gaa yi ñëw wax ko ne ko moom mii wóorul mu bañ waaw te moom day dugal ay affaire ay xadiis yoo xam ne bokk ci mu ci dugal ñuy laay ko biir mu bañ gaa yi bàyyi ay xadiisam kenn neewul yii kii mooy doomu wakkee ju nañu de kon nag o moo fi xalifaay baayam nañ jàpp déedéet loolu amul loolu amul ci xam-xam xam-xam moom day leer waaw su waa ji day respecté mbir yi dugg ci kulu yi wala mu mu génn waaw xam-xamu yonent bi saa saam ñuy toppatoo amul ay baayama doon diw léegi kon boo lu mu wax nañ ko jàppe baayam rek non non non non non non moo tax Muhammad ibn Uyayna bi <laughs> imaam al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah mu ne moom ak Zafir ñoom kenn wéru ci ñoom ñépp ay da'if lañu akbar <laughs> waaw waaw mu ne waqad rawaa hadha al min wajhin akhar mursalan solo na ko hadith bi ci beneen wàll boo xam ne nag mursal la mooy àggul ba ci yonent bi alayhi salaam Abu Sulayman ah, moom solo na ko ad-Dimashqi ci musnad Ibrahim mu ne foofu nag Adham Ah, rahimahullah nitu yàlla bu mag boobu moom mu jële ko eh, eh, mu dajale ko ci riwaaya eh, Muawiya ibn Hafs ibn Ibrahim ibn Adham noonu la jaare ko waa ba ci moom ba ci Ibrahim ibn Adham moom man mu jële ko an Mansuur an Rib' ibn Hiraash léegi Rib' ibn Hiraash ci boppam moo ko wax ne jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasulallah dullanii ala amalin yuhibbunii Allah yuhibbunii Allah yuhibbani allah alayhi wa yuhibbu wa yuhibbani an-nas alayhi fa qaala amma al-amalu alladhi yuhibbuka allah alayhi fazhad fi ad-dunya wa amma al-amalu alladhi yuhibbuka alayhi an-nas fanzur hadha al-hutam fanbidh fanbidhhu ilayhim waaw mu ne foofu euh, euh, Rib'i ibn euh, Hirash moom moo ko wax waaw rahimahullahu ta'ala moom moo wax affaire boobu noonu waaw ne dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaam non non pas yonent moom moo wax wax ji nga xamante ne nii boo gisee mook suñu xadiis bi daanaka sa waay benn la <laughs> mu ne daa am benn waay boo xamante ne nii dafa ñëw waaw ah. ne benn waay ci yonent bi alayhi salaam mu ne ko yonent bi alayhi salaam doo ma tegtal jëf joo xamante ne nii bu ma ko defee de yuhibbuna an-nas nit ñi dañ may dañ may bëgg ah. yàlla dina yuhibbunillah yàlla damay bëgg waaye wa yuhibbun naas bu ko defee nit ñi daal di may bëgg waaw léegi nag mën a ko gàntaa jëf ji nga xamante ne nii min boo ko defee yàlla sopp mooy dëggul àddina dudul ci biir àddina gàntaa jëf ji nga xamante ne boo ko defee nit ñi eh, sopp la ca mooy xoolal poñeetu àddina bi ak mattum àddina bi muy tuur tuuru àddina ak am amu àddina ak yii nit ñi di xëccoo fan bisu ilayhim nga sànni leen ko faas ci say loxo voilà mu ne te xadis bi wa xarajahu ibnu abi dunya fi kitaabi dammi dunya min riwayat ali ibn bakkar an ibrahim ibn adham qaala foofu ci ibrahim ibn adham ci la ko eh, eh, ibn abi dunya moom mi mu ko solowee ci ibrahim ibn adham ci la yem mu ne jaa rajulun ila nabi mu tudd affaire bi àggul ba ci rib'i ibn eh, hirash rahimahullahu taala léegi nag nga ne ma bon attention parce que rib'i ibn hirash mursal moom lan la woon ma ne Rimaam ibn Hiraash moom du saxaaba taalibi saxaaba yi la ci deuxième tabaqa bi la bokk voilà boroom xam-xam la woon ku wóor aabid ba bare la fekk woon na jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, eh, waaye jotu muy Rimaam ibn Hiraash ibn Jahsh ibn Amr ibn Abdillah voilà moom Abu Maryam al-Ghatafani al-Kufi al-A'war rahimahullah boroom xam bu mag la woon. taabi'i taalibe saxaaba yu mag la woon bokk nañu ginoon a màgg parce que jamono yonent bi saa saam fekk na ko mais masu koo gis voilà loolu moom moo wax wax ji kon daal affaire bi gis nga euh, boo gisaatee affaire yi kon da gis ne kon hadis bi te yoonu ñoom Haakim beek ñoom kële ci ñoom ñii la jaar ci Xaalid mii la jaar voilà loolu mooy problème bi loolu moo tax al imaam al Haafiz Ibn Rajab ne ah cheikh bi de lii la wax waaye loolu moo wax nag fiihi nazar na lees ci voilà gis nga boroom xam-xam yi lii mooy xam-xam quoi waaw ñu ne i Imam nawawi yo wax de sawaay ah, ah affaire bi seet la rek affaire bi seet la xam-xam la waaw du ay baati nag ay kiiwag yooyu waaw mbir mooy ana ñam ñoo nettali xadiis bi la ñuy seet <laughs> ilmu rijaal <laughs> karak kat la waaw kon nag moo tax euh, euh, wax jim ne euh, xadiisun xasan ba pare ne rawahu ibnu maaja wa ghayru bi asaaniida xasana loolu am na lees ci seet waaye comme que ci domaine bi ñuy wax wàllu dëddu àddina ak yu mel noonu comme li <coughs> lenn ci lu bari ci borom xam-xam yi di wax naa daa bokk ci nga xamante ne <coughs> ci kii la <coughs> ci jëf yu baax yi la ak yi nga xamante ne day pousser ci ci ci ci dëddu àddina ak jaamu yàlla yooyu bu dee ne euh, kii bi euh, nu mu tudd faiblesse bi rëyut mais bu dee faiblesse bu dee ci xaa Xaalid moom faiblesse bi rëy la parce que yoo xam ne kii dañ naan kazzab la kooku moom faiblesse bu rëy la xanaa kay ñu ne Muhammad waaw bi nga xamante ne moom la kii di wax ne al-Uqayli naan dafa mel nii nañ ko baal lool même bu dee ne dana da'if la waaw bu nee ne ah, imaam Ahmad nee na da'if la dëgg la am na ñoo xamante ne moo tax imaam kii ne al imaam euh, Euh, ibn Rajab mu ne waaw lakin Muhammad ibn Kathir même bu dee imaam Ahmad ah da'afahu daal dina koy da'ifal ah lakin Muhammad ibn Kathir be xayrun minhuma moo gën Abu Qatada ak Mihran waaw ndax Muhammad ibn Kathir fa innahu thiqatun 'inda kathirin min al-huffaz ndax moom ku dëgër la ci ñu bari ci xuffaat yi. waaw bu dee loolu côté boobu ci la waxu imaam an wii bii di amee di dëgëre voilà te loolu euh, loolu it lu jar a bàyyi xel la waaw. mooy bu boobaa sax ñu ne xadiis bi daif gi côté daifu euh, bi jaar ci Xaalid du côté boobu sax la ñuy wax naan ci fadailul amal yi ngën a lu jëf yi lay wax xadiis bu daif lañ koy dañ naan bu boobaa xadiis bi mën na wér te dañ naan dëgg la l'imaamu Nawawi ci kaw loolu day dëgër parce que dëgg la bu dee daa am ñoo xam ne dañoo ne diw daif la am ñeneen ñu ko wéral dëgg la euh, donf gi il faut mu nekk loo xamante ne lu ñu mën a layal la mooy lu ñu mën a Euh, lu lu nit ka ko wax leeral lu tax voilà bu ko leeralul rek baraatu zimma day taxaw te surtout yeneen i xufaas yu bari comme l'imam al-Hafiz wax dañ ne moom Muhammad ibn Kathir wén na al-Uqayli mu wax leerul dane amaana dafa tadlis sawaay <laughs> ci moom la ko jële au lieu mu mu ne moom moo ko nettali Xaalid mu jële ko ci Sufyaan moom mu ne Sufyaan comme que ñoom ñaar ñëpp ay ay ay ay taalibey Sufyaan lañu woon te contemporain nañoo ko Sufyaan as-Sawri gis nga fi la wax wax nañ la moom nii eh, ki nga xam ne mooy Xaalid ibn Amr al-Kufi Kufa la dëkkoon Sufyaan foofu la ne wax ñoom Muhammadum eh, kii nii ñoom tamit benn la léegi eh, moom al-Uqayli dane boo demee sa waay ci Xaalid la ko jële mu jële ko ci Sufyaan jëlewu ko directement xam nga nëpp nëppalkat yi mu daan li suuna yi bari na ñuy def lool waaw bu ñu xamee ne seen mbokku taalibe bi nettali leen moom dëgërul te sëriñ bi yàgg nañoo jël ci sëriñ bi mais cette fois ci wax jii moom jëlewuñ ko ci sëriñ bi mais nag seen mbokku taalibe leen ko nettali sauf que seen mbokku taalibe bi ñoo la gën a xam ne waa ji dëgëru léegi ñoom léeg-léeg ñuy nettali au ñu ne ci diw lañ ko jëlee ñu ñëw rek wax sëriñ bi an te xam nga an mooy dafa nekk kàddu goo xam ne day yenu lu bari mooy mën na nekk ne lu jokkaloo la mën na nekk ne jokkaloowul waaw mooy ihtimalaat yi lay duggaat waaw moom waloo koy ni loolu la man loolu laa yaakaar mais au moment où am na ci xuffaat yi ñoo xam ne comme ni imaam al-Hafiz Ibn Rajab wax ne euh, ñu bari wéral nañ ko même bu dee imaam Ahmad da'ifal na ko waaw bu boobaa nag moom euh, ci kaw noonu lañ mën a ne waaw kon kooku nañ jàpp hadith bi duñ na sahih mais hasan voilà boo tax ci kaw noonu waxu imaam an yii di loolu day nekk loo xam ne lu jara bàyyi xel la li tax mu dugal ko ci al-arba'in ba pare mu jaral ko mu ne hadithun hasan ba pare ne rawahu Ibn Majah te lii lii ci wax xam na ko Imaam An-Nawawi xaafis la xam na ne Xaalid moom de toute façon jarul ñuy wax waaye sûrement te loo xamante ni moom euh, jort boobu lañ am te surement loon kese la mën a demee noonu kese la demee mooy Muhammad ibn Kathir mii la jàpp ne yoon bi mu jaar ci moom moom dëgër na parce que Muhammad ibn Kathir <coughs> ah am nañu ko wéram waaw ñu bari ci xuffaat yi kon nag loolu doy na quoi même bu dee am na ñeneen ñu ko da'ifal Imaam Ahmad nee na da'ifal mais ñu bari ci xuffaat nañu ko. kon nag loolu day doy ñu ne kon xadis bi xasan la te ci boobaa euh, est-ce que wax kon loolu la mooy xadis bi xasanun rawaahu Ibnu Maaja bu dee yoonu Imaam Ibnu Maaja moom xasanul dañ naan xasanun bi shawaahid wala li shawaahid dafa dafa nekk xadis ba mais ngir leneen mais moom ci boppam bu dee càllale Imaam Ibnu Maaja bi rek da'if la lool tamit lu jar a bàyyi day da'if mais nekk lu baax parce que yeneen a koy mu jaar ci yoon boo xam ne wérul mais mu jaar benn yoon boo xamante ne wér na kon Muhammad na Kathir moom boo ko teggee boo teggee Xaalid teg fa Muhammad na Kathir moom lool day jabru affaire bi voilà da koy réparer dam damm ba amoon taxoon ñu war a ñu war a sànni càllale boobu day day day dëgg moom càllale bu bale du baax mais bii dëgëral na xadiis bi kon nag mu ngi noonu léegi nag <laughs> ko affaire bi jëlal nañu mais dafa am solo voilà <laughs> voilà <laughs> léegi ginnaaw loolu kon eh, lëkkaale bi nga xam ne moom la xadiis bii nii nga xamante ne nii moom ci lañ nekk nii hmm, lëkkaale bi mu am ak suñu buntu bi insha allahu taala mooy kene ah xadiis bii de <coughs> xadiis bu rëy mbir la ndax waa ji dafa ñëw laaj yonent bi alayhi salaam ne ko tegtal ma ci jëf joo xam ne bu ma ko jëfee borom bi sopp ma waaye nit ñi sopp ma waaw une pierre deux waaw waaw benn xeer ngay sànni amaale ñaari objectif waaw amaale ñaari sa maraam yoo xamante ni yoo sa namm namm yooyu am yonentu waaye saasaan ne ko dëddul ci àddina bi ñu ngi ci baaw faddu zuhdi ngëneelu dëddu àddina fadlu fadlu zuhdi fi dunya yonent bi saa saam kii ñëw ne ko tegtal ma loo xam ne moo ko defee yàlla sopp ma kon ñu xamee ci ne kon lëkkaale ma suñu buntu bi ngëneelu zuhdu kon lan moo ko ëpp doole loo xam ne yow boo ko defee yàlla yàlla sopp la lan la fi yi ut lu dul lu dul am cofeelu yàlla am ngërëmu yàlla looloo ñu wa nga xam ne mooy tukkee ci sa borom mais akbar moo gën a réy lépp <laughs> waaw kon yow lay indi cofeel ci bi mooy dëddul àddina kon loolu rëy na allah lëptaalee ma ngëneelam kon ba pare kon <clears throat> loolu di ñaax nit ñi kon nañu dëddu àddina waaw waaw kon nag loolu lu am solo la waa léegi nga ne ma mais attention parce que yow bi ñu fi tàmbalee ba léegi beneen laaj bu ma am benn laaj zuhdu zuhdu zuhdu zuhdu zuhdu mais lan mooy zuhdu waaw ñu ne la nag eh, zuhdu dañ la koy tënk gis nga boroom xam-xam yi dañoo bari bari bari bari bari wax yiñ ci wax lañ mooy dudd àddina mais am na xadiis sax buñ ciy nettali ne yonent bi alayhi am ci boppam laaj nañ ko lan mooy jour du mu wax ko waaw laaj nañ ko waaye yonent bi alayhi salaatu lan mooy zuhdu moom mu joxe ko mais xadiis boobu noonu Euh, mooy xadiis imaam ibnu Maaja mi moo ko solo naka noonu imaamu Tirmidi rahmatullah alayhi mu jëlo ñu jaar ci riwaaya Amr ibn Waaqid an Yunus mu jëlo ko an Abi Idris al-Xawlaani an Abi Dar radiyallahu anhu mu ne an Nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu laaj ko ne ko mais lan mooy lan mooy zuhd mun az-zahaadatu fi dunya laysa bi tahriimil xalaal wala iza'atil maal walaakin walaakin az-zahaadatu fi dunyaa an laa takuuna bimaa fi yadika awthaqu mimmaa fi yadillaah Allah mu ne Yonent bi saa saam dañuy ak dëddu ci àddina bi moom Seydina Abu Zarr Jundub ibn Junaada ci li gën a siiw waaw bu ko defee. fay jërëjëf sa laaj bi bu ko defee ñu ñu jàllale surdu gi ñu fi nekk di wax boobu balee foogoon naa ne boo yaakaar naa nag wax nañ ko quoi dëddu àddina euh, yooyu mooy yiñ la fi waxoon yëpp àddina la nga dëdd ko jublu sa borom mooy euh, bon war nañ wax yoo yopare bu na sahaadatu <laughs> mu ne ak dëddu àddina fi dunya ci àddina ak dëddu ci àddina mooy lan lay sat nekkul di tahrimil xalaal lii la yàlla danga na nga koy xaraamal sa bopp waaw mbokk ma fi ne woon moom day dudd àddina ñu ne ko kon nu muy demee mu mën a bàyyi ni ndékki <laughs> waaw moom nee na day dudd àddina moom nan la koy doxalee bàyyi na ndékki <laughs> waaye de génnaan na ci waaw waaw ndékki <laughs> mu ne da koy ba ngir dudd àddina ñoo nag benn kii nag di di di wax ak man ma ne ko xam nga mbir mi benn affaire la waaw xam nga bàyyi ndékki goo xam ne fekk boobu génn na ci quoi ma ne ko bàyyi ndékki te sa xel mi yépp nekk ci ndékki nga ndékki ji di sant sa borom moo ko gën waaw <laughs> moo ko gën yow la nga ne bàyyi bu bu ko sa làmmiñ bàyyeeg sa loxo mi jàmp mburu mi tey naan meew mi walla kénkéli ba abeeg di matt ci mburum beurre bi wala sauce bi wala bi nga xamante ni moom ngeen def ton <laughs> wala ci xeeti saucisson yeeg yu mag yooyeeg camembert <laughs> bu dee sa loxo téewu ko sa gémmiñ di ko xàmp it sa xol bi ci la nekk waaw sa xol baa ngi ci ndax yaa ngi yow même boo ko deful sa xol baa ngi lonk ci ndékki mais sëñ bi tey ngaa ndékki muy xéewal gu la yàlla defal nga sant sa borom ci lim la defal <laughs> mu ne est waaw lool kay moom am solo <laughs> waaw yeneen bay sa sam kon nee na az-zaha laysat az-zahadatu fi dunya dëddu àddina ci dëddu àddina laysat bi tahrimil xalaal nekkul jàpp li la yàlla daganal nga koy xaraamal sa bopp waaw non non moo tax képp koo gis mu jàpp yi yàlla daganal xanaa borom bi waxul woon yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne leen wax leen ne liñ naan qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq waaw borom bi nee na waxal yow yonent bi alayhi salaatu salaam man ana kan ana kan laa wax waaw moo fi taxaw naan day xaraamal zinatal zinatallah taar taar bi yàlla def ngir jaam yi man cee man cee man cee gis seen gis gisi seen borom sunallah mu neen di delloo ci borom bi yu taar yooyu kan moo koy nekk di ko xaraamal allati yi nga xam ne axraja li ibaadi da ci kaw suuf feeñal ko ngir jaamam yee tax defu ko fi ngir ngir ngir ngir mu nekk fi nii di laxa wala di yàq wala non ngir jaamam yi wa tayyibaati ak yu teey min ar-rizqi ci wërsëg kan mooy nekk di leen di leen xaraamal kon waxal sa bal yow yonent bay saa saa wax leen waxal ne hiya yooyee lilladiina amanu yooyu ngir ñi gëm yàlla la fil xayaati dunya ci àddina gu jege gii te doya bi borom bi ngir ñoom la waaw xaalisatan yawmal qiyaama fii nag àddina nag yéeféer yi dinañ ko bokk ak ñoom moo tax yéeféer yi dëgg dëgg lañuy gunge wër gëm yàlla yi xam nga loolu moo am ñun nag daa mel ni le contraire la gaa yu bari jàpp alors que c'est pas comme ça non gis na yu baax yi nekk ci àddina bi boroom bi nee na ngir ñu gëm yàlla yi la kon mooy yéefir bi parce que yéefir bi lépp lu mu fi lekk wala mun naan ko fi lu neex bànneexoo fi dara ay dumal lay doon moo ci moom ëllëg <laughs> alors que wuy ngëm yàlla bi bu ko defee sant ci yàlla non seulement addinaam gii dina jag bu demee yow yawmal qiyam loolu li ko borom bi defaloon ay tiyaaba ay xéewal la koy defal kon kay kooku moom mbir moo tax suñu borom ne lii ngir ñi ma gëm yàlla la bu yowmal qiyaamee nag mais nag yéegar yi dinañ ci bokkaale fii ci àddina mais yowmal qiyaam mu ne xaalisatan day sell wecc kenn du ko bokk ak ñoom ku dul ñoom waaw yowmal qiyaamati bi sëb taxawaay ba moo tax moo tax xam nga lu tax ñoom ñu mën fi am lool yonent bay saa saa ma koy wax ci kanam waaw xadiis baa ngi ñëw te gis nañ bi mu fiy wax ne àddina bi ab ab mook cadavre bi kii bi ñoo ñuroo mook mook mbëy su dee bu bu faatu bii mu jàppoon si nopp bi waaw di nga gis ci kanam waaw xadiis bu siiw bi nga xam ne ñépp ko xam Seydina Sahl ibn Sa'd nii moo ko nettali waaw moom nii moo ko indiwaat mais euh, fii ak cinq xadiis voilà waaw fii ak cinq xadiis moom nii ci boppam di naan yeneen tubaab yi saa saa nee na. àddina bu amoon bu pesé woon fa yàlla lu toll ni laafu yoo ab yéefér du fi naan du fi am guuxu ndox xam nga lu dox ko loolu moo tax yéefér yi fii nii ci àddina lii yore suñu borom ne da tayyibaat min ar-rizq yi zinatallahi allati akhraja li ibadihi loolu mu ne qul yow yonent bay saa saa waxal loo xam ne ñu bari xamuñu ko booy wax sañaa àddina pour yéefér yi la nga ne mais attends parce que yow yow temps yi gisuñu fi yonent bi alayhi salaatu ne ad-dunya ki jannatul kaafiri <laughs> sijnul mu'min wa jannatul kaafir mais gisuñu fi xadiis boobu fan yii nii yonent bi alayhi ne àddina mooy àjjanaay yéeféer bi mais mooy àjjanaay mooy mooy àjjanaay yéeféer bi non mooy prison wu ndungu siinu way ngëm yàlla bi prison wu ngëm yàlla bi di di di di di di di di di di di ajjanaay yéefér bi ma ne la waaw yow xanaa déggoole Abu Sahl as-Su'luki kii wax waa ji yahuud bi waaw yow ban compréhension nga ci am loolu mooy léegi kon li neex li baax ci àddina nañ ko bàyyi ci yéefér yi ñun ñu toog rek di xoole mukk kat moo la wax loolu suñu borom ne dama leen indi ci kaw suuf ba sàkku ngeen ngeen di dumba ngeen dundal suuf waaw waaw borom bi dafa sàkk ngir ñuy dundal suuf si waaw te loolu bu dee ñu lay ko mu ne woon huwa ansha'akum min al ardi wastamarakum kon nag fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi waaw te Seydina Huud doon wax gaaya Seydina kii Saalih moo ko doon wax mbokkam ya te loolu yonent yonent la ko yàlla wax te loolu mu koy wax du pour ñoom pour nit ñépp la waaw ne borom bi huwa moom bi mu naan yaa qawmi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru yéen samay ñoñ yéen waa samud jaamu leen yàlla amu ngeen beneen yàlla ku dut moom amu ngeen keneen ku ngeen war a wéetal ku dut moom waaw huwa ndax moom ansha'akum moo leen moo leen feeñal moo leen bind feeñal leen génne leen minal ard ci suuf si wastamarakum fiha mu sant leen ngeen dundal suuf ngeen dund fi di ko dundal waaye nag nan ngeen koy defale ci bakkanu neen déedéet fastaghfiruhu dee leen ko ñaan njéggal summa ginnaaw gi tuubu ilayhi dee leen dellu ci moom ndax inna rabbi qaribun mujib ku jéggal la ku aji nangu nangu nangu waa koonu ñaan la kon mooy boo fi déggee ne jàpp ne loolu euh, euh, dunya jannatul euh, kii sijnul mu'min wa jannatul kaafiri loolu déggin bu baax ah non moo tax i'mal li dunyaaka ka annaka ka annaka tamutu ghadan loolu mooy wax léegi sa àddina comme si yow t'es éternel mooy bu fi bàyyi di di nekk. ay yu médiocre kese ngay def lépp looy def mu médiocre sawaay buñ ko nee tabaxalu kër sax tabax bu gis lay bon déedéet na baax loo xam ne da nga ciy gën sant yàlla mais il faut mu nekk loo xam ne moom du fin du fin de moyen la pour nga am sa ngërëmu yàlla sa ngërëmu borom waaye lëgéy la sa àllaaxira mel ni yow suba lañ lay robi moo tax yenent bay saa saa waxoon sayyidina ibn Umar radiyallahu anhu ne ko wa'ud wa'ud nafsaka fil mawta beneen bi wa'ud nafsaka fii ashaabil qubuur wala min ashaabil qubuur te saa boo xëyee boole sa bopp ci waa bàmmeel ñi war a rob tey waaw loolu mooy sa côté alaaxira sa digganteeg sa borom il faut nga être prêt waaw loo mën a am ci àddina il faut être prêt bu malakul mawti ñëwee fëgg la nga ne ko bismillah mais fëgg la nga naan ko attends ma ma ma saraxe nangam ma ma évacuer mbir yi loolu mooy waa ji parewul loolu nag la la yonent way sasam di bañal mais addina bi waaye sayyidina Sulaymaan di buur alayhi salaatu wassalaam bi yonent nekk buur <laughs> yor addina bi waaw moo tax ñun ñun il faut euh, façon kii yu yu yu gisoon nañ Seydina Haarun Haarun ar-Rashid non bi ñu nee Seydina imaamu Malik rahimahullah na ko yow <laughs> mag yow ñoo fi comme que mooy xalifa bi mu ne ko Malik mag yow ñoo fi ëpp xam-xam waaw <laughs> man nag <laughs> manumaa nekk taluma nit di bind ay téere gi di di defal nit ñi ndax nguur gi may of léegi yow bindal waaw xam-xam bi bind ko boo ko bindee ma wax ñépp yow bi nga bind moom lañuy ñuy doxal fépp ci ci l'islam ci ci ci territoire l'islam <laughs> imam Malik ne ko waa ah, baax na waaye déet <laughs> parce que xam-xamu saxaabaay yonent way saasaan dañoo tasaaroo woon ci gox yi xam-xam bi noonu la tasaaroo yi tënk ñépp nag ci xam-xam bi xam ne moom laa yor lool day xaw a jafe mu ne kon baax na waaye bindal <laughs> voilà kooku xoolal te moom la euh, Abu Sahl bi ñu la doon wax léegi waaw as-Su'luki waxoon yahut bi <laughs> yahut bi ñoo naan ko wax nañ ko fan yi comme que boroom xam-xamu fiqh bu rëy la ba pare nekkoon njiit yoroon lu bari ci ay alal ak yooyu yahut bi ñàkk lool sol yére yu dand bàyyi ko ba mu nekk ci convoi wam bu doon tay mooy mu nekk ci convoi woo xam ne bu rëy di dem mu arrêté ko taxaw ci kanam <laughs> ne ko mais yow yéen yow naka ngeen mën a waxee ne seen yonent bi nee na alayhi salaam am na moom gëmul loolu yahud bi nee na addina bii yéena ne nee na hmm, moom nee na ad-dunya sijnul mu'min addina mooy prison woy ngëm yàlla bi ba pare nekk li nga xam ne mooy jannatul kaafir ajjanaay yéeféer bi xoolal man xool ma man man maa ngi nii gëwma li gëwma ko gëwma yooyu tamaa ngi nii ñàkk alors que yow wëngam yàlla nga yaa ngi nii ni nga neexlee sa kii yëg sa lépp ak lool mën ko gis nga yow yahut bi gis nga bés boo deewee safara sa la yàlla di dikk ak mbugal mi buñ la fa dugalee wallahi di nga xam ne fii loo fi mënoon a ñàkk àddina bi ci àjjana nga ñëw man nag lu sama àddina man a neex neex neex bés bu ma yàlla yóbboo addi al- alaaxira dugal ma ci àjjana jëm may dikk gis nga bu ma ko comparer ak li ma doon dund fii dama naan man ci prison laa ne <laughs> loolu mooy affaire bi kon yeneen tubaab sa sax wax ñu lu leer waaw ne ñu gis nga nag dëddu àddina jàpp yenn xalaat yu yooyu déedéet az-zahadatu fi dunya laysat <laughs> nekkul di xaraamal lu la yàlla daganal wala lu yàlla daganal du loolu waaw waaw. yow naanoo soow mbay bul naan mais léegi ngeen mujj képp koy naan sax nga koy xaw a ciipatoo xaw a jippeeg mais tee ngaa bu dee ci waraa nga ne da ngaa sàmm da nga koo ba ngir sa borom lu tax sax muy siiw xanaa bawoo ko ngir sa boroom bañ xamale naan yow moom du naan ñi njeer waaw moom da di kii nangam saway yooyu yëpp jaru ko da koo def da nga ne da koo bàyyi ngir yàlla mais na respect sa borom waaw boo bañee mu siiw léeg-léeg boo nekkee fenn sax ñu jox la ko téyal te boobu boo koy naan ngir adab teggin wala boo kiiwul nga ne moo baax na nga bañ fee nekk ne leen non doy na waaw buñ la nee doo ko naan nga ne non non doy na rek doy na jarul nga fay nekk di publicité dara waaw <laughs> léegi kon mu ne yonent bay saa saa am ne az-zahadatu fi dunya laysat bi tahrimil halal ne kon dëddu ci àddina nekkul di xaraamal lu dagan wala idaatil mal waaye it tekkiwul sànq sa alal waaw yow yàlla xéewale lay alal nga ne man nag bëgg a déglu ay waxtaan mu dugg la lool yuy wax ci wàllu nit ñu baax ñanañ meloon mbiru alaaxira yooyu nga ne ah. génn ci sa moomeel yëpp jaay naa sama oto bi saraxe naa ko sama kër gi sax bàyyi naa ko jaay maye naa ko waaw man daal benn pukus bu ndaw bu ma dese woon boo xamante ne falaay nekk nga xam ne amul sax courant amul dara amul sax ndox waaw man falaay nekk lépp lu ma amoon sama dàll yi may naa ko sama yére yi dese benn bolog waaw boo xam ne moom laay yor ñenn ci sa alal yépp sa alal yépp nga joxe ko bu dee ko yoroon ci compte la nga saraxe lépp léegi nag dem foofu nag toog sànk nga sa alal ji léegi nag lan moo def léegi nañ ngay dunde yaa foog ne yaa maryamu anna laki hada mooy am yow maryam la sayyidatu sayyidna zakariya doon wax sayyidatu maryam alayhima salaatu wassalaam mësoon dugg ci moom gisu ay lekk yoo xam ne xamul mais lii daa amul sax ci fii saison bi du mu ne ko mais maryam foo jële lii <laughs> mu ne ko hiya min indillah lii fa yàlla la jóge <laughs> yow da ngaa xam ne yow yow essayer nga seet ndax bi nga am <laughs> banaana boo lekk lan defe kemande ji mooy sa xol bi en fait ngay nekk ci sa pukkus googu sa xel mi yëpp di xalaat yëpp waaye mais man ba dew ma erreur vie affaire bi targale seddaay bi fa nga ne woon lugg lool ay mbàjj yu baax nga doon yor seddaay bi ma soo boo xam doon sant sa borom léegi gorog bii nga dugg seddaay baa lay rey rhumatisme lu nekk ngay kot kot di xalaat sa démb woy woy alal jama yoroon kooku yaakaar nga ne yaa ngi sa sa xol kooku aj sa alal jama ko aj kon yeneen tubaab sa am ne du noonu waa ah. waaw <laughs> du jël sa alal sànk ko noonu waa ah. loolu it du dëddu àddina moo tax képp ku jàpp ni dëddu àddina mooy ak ñàkk kooku xamul li muy wax waaw kooku moom xamal leen ko dafa comprendre waaw moo tax te te te kat boo gis euh, population bi masse bi en général loolu lañ waaw pour ñoom ku dëddu àddina nii ndeysaan day ñàkk gaa yi ay ndeysaan kese nga ko mën a wax foo ko gis yéene ko sarax daanaka du xaw a sol lu lu lu set du xaw a xaw a poussière pënd mel noonu euh, ku ko gis daal naan day saan xool leen ñi ñoo dëddu àddina du loolu de nettali woon nañ la fa nettali bi euh, Cheikh Alhaji Omar doon kii tañu ne la euh, bu ma juumul nettali boobu ci ci ci ci ci al Ibris la ko jële waaw la ko doon toxal noonu bu Cheikh Ahmad ibn Mubarak al taalibe Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh ash-Sharif al-Maghribi Sharif marocain bi oh, ñaar ñooñu noonu nga xam ne xarit bi nekkoon ca àll ba ne day jaamu yàlla am fa ay taalibe nga xam ne bu bëggee lekk ci fruits yi kii ci garab yi lay lekk ak benn cours d'eau bu newoon foofu fa lay napp am fay taalibe mu am xarit boo xam ne sa waaye ca ville ba la dëkk à part buurub dëkk bi moo fëpp alal këram boo ñëwee sax da ngay foog ne këram mooy palais de la république bu doon fu ñuy wax république waaw ba xarit ba benn taalibe bi war a war a dem sa réewum taax mu ne ko boo demee gis nga diw laajte ko boo ko gisee na fexe ba gis ko nga ne ko man maa ngi koy nuyu nee na bi ma demee taalibe bi ne bi ma demee ba laajte këram ba ñu ma kër gi dama ne mais xanaa tey sama sëriñ bi waxuma kër mii mii pare nee na ma ñëw réeg garde yeeg ñëy liggéey ci kër ga bari gi bari ak alal yi ñaa jekk rek ñu toogloo ma après mu ñëw bi mu ñëwee yu rafet yi mu sol way ba ma affaire mancinaan may man téemaan ñibbi sax après mu ne mu ne ma yow la ma waaw mu ne ma lan la woon <laughs> na ko sa diw moom mu ne ko ah diw mu ne ko waaw mu ne ko ci moom laa jóge dama fi doon ñëw ci kii mu ne woon naa jaar fu naa fexe ñu ma def Euh, daal di lay jottali nuyoo mu ne ndeysaan <laughs> ñu ngi koy boo demee nag nga laajal ma ko moom ne ko ndax moom mu nga fa di bëgg àddina ba léegi rek <laughs> taalib yi nee na man ma kaawu man <laughs> kii kii nga xam ne këram kii pareem bi xool ko moom ko mu buur sama sëriñ bi nekk ci àll ba di dunde jën yi ñuy napp ci ci ci àll bi di lekk ci fruits yii moom mu nekk ci presque àjjana am ñu koy liggéeyal du def daal lépp lañ koy defal këram servante yeeg ak dag yeeg ak gaa yi bari guñ bari bari ay ay ay waa yow mais kii kii kii kii mu dellu ca sëriñ ba mu demee dox li muy dox dellu mu ne ko gis nga ko mu ne ko waaw gis naa ko de aaj am kersa quoi <laughs> mu ne ko mais lan la la wax ah konoo baax na mu ne ko déedéet parce moom <laughs> kenn du fa dem te du ma yóbbante dara taalibe bi xam ne daal amul na wax rek li li waa wax mu ne ko bon nee na <laughs> nee na fi di bëgg àddina ba léegi sëriñ bi commencé jooy na ko wallaahi sama mbokk mi wax na dëgg de mu ne gis mu ne ko gis nga ko moom du dem nga ba gis ko gis nga fi mu dëkk li mu yor loolu li muy bari alalu àddina gi mu yor lépp ci loxoom la ne mais duggul ci xolam jamais alors que man maa ngi nii ci àll bi dara ci yooyu newul sama loxoom mais sama xol bi yëpp ci loolu la ne looloo tax mu may wax loolu waaw moo tax képp ko jàpp ne walla sëriñ bi dëkk ca kaw ga moo tax booy seet ku baax boo dëkkee ndakaaru bu fa génn waaw boo dëkkee Paris bu fa génn boo dëkkee Washington bu fa génn li ma la bëgg a wax waxuma la ne amul ku baax feneen ci àll bi déedéet mais mooy préjugé yooyu nga xam ne jàpp nañ ne xam nga wax naa la wolof yi moom noonu lañ mel moo tax même lamda yi moo tax may wax booy wax sax ñu naan sëriñ bii pour xam ne sëriñ bi ay na seen boxaabakat yooyu baax na moom ba déggul wolof dañuy fexe di mystique <laughs> waaw moom moom ca àllub Casamance ba wala àllub Louga ba après <laughs> loolu nag boo ko waxee gars yi dañuy ñi dëkki àllub Kolda ba la dëkk baax na ci néegu ñaxam ba nga faa dem loolu lépp ngir wan loolu yëpp day wane ne dafa ay alors que dara waa ji nekk fii ngeen koy xeeb mën na koo gën a garaaw fuuf même bu dee loo seen yooyu ay caaxaan la kon mooy dëddu àddina lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax moo ci ne nekkul damay xaraamal sama bopp li ma yàlla daganal waaw te boo fi xaraamale lu la yàlla daganal seetlul waajooju xel mi yépp ci loolu lay ne <laughs> kooku moom après nag ak ñi nga xam ne ay foo foo dëddukat lañ parce que àddunaa leen dëddu jéem nañu jéem amuñu dara kay kayang kayangi nañ kat ngër ngër ngëri ba sonn amuñu <laughs> léegi nag ñu far mer <laughs> mere mere lépp loo xam ne mbiru àddina la